rahmatullah alayhi hmm? eh, loolu lu am am solo la quoi léegi al imaamu xoolal ah <laughs> waaw al imaamu muslim abul xuseyni rahmatullahi ala al jamii waaw moom itam boo foog naa buñ jëlee boobu doy na dinañu doy jëlul ñuy jël xadiisu eh, imaam Maalik bi parce bii moom moo moo booboo niroo <laughs> waaw waaw xoolal imam muslim kitaabu siyaam wax nañ la foofu dafa indi xadiis yëpp rangale leen ay version yu bari mu ne hadathani muhammad ibn hatim mu ne nettale man dong sama sëriñ di muhammad ibn hatim ibn maymun al baghdadiyu al qutayyu abu abu abdillah al muaddib al ma'ruf ñu xame ko as-samin rahmatullah alayhi al marwaziyu al baghdadiyu 200 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali moo Yahya ibn Sa'id di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullah génn àddina la 198 rahmatullahi alayhi hmm, léegi mu ne an Ibn Jurayj mu jële Ibn Jurayj Abdul Malik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 mu ne kàddu yi may indi nag sama sëriñ bii du Muhammad ibn Hatim waaye Muhammad ibn Rafi' ñii la kàddu yi may fii moom la ñeel qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq ibn Hammam mu ne nettali nañu ah. <laughs> Naafi' al mawlaahum al Abu Bakr sanaani borom musannaf ah mooy borom musannaf bu siiw bi génn àddina la 211 rahmatullahi alayhi moom tuutee des mu nekk centenaire moom Abdurrazzaq mi rahimahullah cent vingt-six la gane àddina génn àddina deux cent onze voilà <laughs> rahmatullahi alayhi qaala axbarana ibnu Jurayj gis nañ ko sànq qaala mu ne axbarani xabaare na man dong Abdul Malik ibn Abi Bakr mu jële ko moom ci doomu lii ci famille bi la Abu Bakr mi nga xam ne Sumay sëriñu imaam Malik bi ci moom la ko jële woon eh, doomam nag cette fois-ci moo ko nettali muy Abdul Malik ibn Abi Bakr mu Abdul Malik ibn Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira al-Makhzumi al-Madani moom kañ la génn àddina kañ la gane àddina gisuma ko rahmatullahi alayhi thiqa ah léegi moom eh, Abdul Malik ibn Abi eh, ibn Abi Bakr ibn al-Harith an Abi Bakr mu jële ko ci baayam di Abu Bakr miñ eh, gis sànq ibn Abdurrahman ibn al-Harith qaala mu ne sami'tu Abu Bakr ne man ci sama bopp sami'tu aba hurayrata radiyallahu anhu yaqusu yaqulu fii qasasi mu ne man damaa dégg abu hurayra di nettali te bokkoon na ci li nga xam ne moom la doon nettali mooy di wax ay xadiis ak tamit di jàngale naan man adrakahul fajru junuban falaa yosum voilà affaire baa ngi nii naan képp koo xam ne fajar dab na ko fekk mu am janaaba kooku bu mu woor na ko leer ne moom mooy bu wooree du baax waaw bu mu woor nee na nag ah, fa zakartu zalika li Abdurrahman man man bi ma déggee lool ma wax ko sama baay nag ni ii <laughs> mooy affaire bi xam naa da ko jaaxal nee na mu ñëw wax ko sama baay di Abdurrahman ibn al mooy après mu def imam Muslim def mise en opposition benn affaire ci kan def li abihi ah, bul jàpp ne beneen nit la Abdurrahman li abdi fa zakartu zalika li Abdurrahman ibn al-Harith mu ne li abihi kooku mooy baayam ah <laughs> waaw kooku baayam la waaw waxoon naa ñoom duñ ne baay en général duñu wax baay léeg-léeg mais dañuy tudd tur bi noonu kese mu nekk li ab yi ngir baayam la nee na fa ankara daalika bi mu waxee bi bi ma nettalee lii sama baay kon xam nga kon li taxoon baayam nee na baayam weddi lool ne non non non non déedéet luy loolu léegi mu ne fantalaq Abdurrahman léegi sama baay Abdurrahman daal di dem wantalaqtu maahu ma ànd ak moom hatta daxalna ala Aisha wa ummi ma ànd ak moom ba ni ñuy demee dugg si yaay um Aïcha ak yaay Ummu Salama radiyallahu anhuma fa sa'alahuma léegi sama baay laaj leen ñoom ñaar fa sa'alahuma Abdurrahman an dalik Abdurrahman di sama baay man maa ngi ànd moom mu laaj yaay Sayyidatu Aïcha ak yaay Ummu Salama ci mbir mi Abu Hurayra wax qaala nee na ku nekk fa kiltaahuma ku nekk ci ñoom ñaar mooy nekkul da leen a fekk ñoom ñaar ñu toog de déet daa ñëw ci yaay Aïcha laaj ko mu wax ko mu dem ci yaay ummu salama laaj ko am na yoo xam ne dana fa yónnee day dem doom ji ne Abu Bakr maa doon dem dajeeg ki nga xam ne mooy benn bëkk néegu yaay Aïcha ma laaj ko mu dem laajal ma sayyidatu Aïcha may dem ci yaay ummu salama dajeeg beneen bëkk néegam ma laaj ko mu dem laajal ma ko voilà mais loolu lépp mooy yooyu mën nañ leen a dajale kënig yooni biñ ko laajee soit mooy loolu comme que ñooy doon euh, faral laaj bi ñoom ñoo waral laaj bi ñooy ñu ne kon ñoom mën nañu ne ñoo ko laaj wala mooy dañoo kooku bi mu leen biñ yónnee ñooñu ñu dem wax ñoom dañoo demaat gina leerlu voilà nee na fa kiltaahuma ku nekk ci ñoom ñaar muy sayyidatu Aisha ak sayyidatu Ummu Salama radiyallahu ku nekk ci ñoom ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusbihu junuban min ghayri hulum thumma yasum ñu ku ci nekk na yonent bari saa saam nekkoon na koo xam ne du doon xëy am janaaba ci loo xam ne nag jógawul ci gént thumma yasum ginnaaw gi mu woor qaala nag Abu Bakr nee na fantalaq naa après ma sama baay ñu dem hatta daxal naa ala ba ñuy duggee ci Marwan monsieur le gouverneur fa zakara daalika lahu Abdurrahman léegi yaa ngi gis kon tramu histoire bi fan la jóge kon waaw gis nga riwaay Imaamul Buxaari bi ni mu xawee mel ni lu ko xaw jaxase la tuuti mais boo ñëwee fii mooy fii Imaam Muslim dafa indi mbir mi ci kaw ba ci suuf nga xam ah affaire bi lii la te imaamul Buxaari wax nañ la commencé woon na ko ci riwaay imaam Maalik bi après taxaw fa ne xaa taxawal ma di la beneen sàll li daal lay wax leneen loo xam ne yow yow yow yow jàngkat bi yow yaay yaay toj yaay yaay defi recherche xaw a sonn te pourtant loolu la na ko waaw waaye imaamul Buxaari day ñëw loo xelu taalibe <laughs> c'est bien <laughs> imaam Muslim nag dala koy yombalal ba mu yomb ay wu ñëwal mu ne la léegi. ah léegi nag bi ñu ku nekk ci ñun waxee lii fantalax naa hatta daxal marwan léegi ma ànd sama baay ñu dem wëy ba ni ñuy duggee ci marwan monsieur le gouverneur fa zakara dhalika lahu abdurrahman sama baay di abdurrahman daal di ko tuddal li sayyidatu aisha wax waaye tuddal ko yaay ummu salama wax ah radiyallahu anhuma fa qaala marwan marwan monsieur le gouverneur ne ko nag azamtu alayka illa ma dhahabta ila abi hurayra faradat alayhi ma yaqul <laughs> Marwan ne man jël naa ci yow décision yow Abdurrahman ibn Haris radiyallahu anhu lu dul ne di nga dem ci Abu Hurayra nga delloo ko moom la muy wax mooy wax ko lii ñaayi nday jullit ñiy wax mu wuteeg moom li muy wax voilà delloo ko <laughs> waxam jooju <laughs> xaala ah fa ji naa xam nañ ne bon neexu ko ne woon na Marwan ah bëgguma nag Abu Hurayra bëgguma di ko wax lu ko naqari par que comme que dégg na mooy lii la déggoon te du doom ji kesee ko dégg de waaw am na baay ji déggoon na ko waaye du automatiquement <laughs> la woon ci Marwan après nag ci la doon moytu ne ah man parce que damaa dégg Abu Hurayra di wax ci man daal bëgguma daal di ko wax loo xam ne du ko neex daal nee na ah fa ji naa léegi ñu continuer riwaa imam Muslim mu ne fararatu mu ne léegi xaala bi ko Marwan ne dogu naa ci yow loolu sama baay xaala fa ji naa Aba Hurayra léegi nee na ñu dikkal Abu Hurayra radiyallahu anhu wa Abu Bakr xaadirun dhalika kulli mu ne yii yépp Abu doom ji muy Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith waaw nee na yépp fekke na ko qaala fa dhakara lahu Abdurrahman léegi sama baay tuddal sayyidina Abu Hurayra fa qaala Abu Hurayra ahuma qaalataha qaalatahu lak ah léegi mooy eh, Abdurrahman ñëw ci Abu Hurayra ah sayyidatu Aisha de Marwan bon loolu mooy loolu la ko wax dana ko Marwan de moo waat ci man moo waat jël décision ci man que lu dul ma wax la lii sinon doonu ma la ko nox comme ni ñu ko gisee sànq ci riwaay Imaamul bi loolu la lay taale léegi ne bi mu ko nettalee li sayyidatu Aïsha ak yaay Ummu Salama wax ne yoneen saa salam de da doon xëy am janaaba sanguwul mu mu woor ba pare doora a fajar dab ko mu sangu ba pare te da day woor Abu Hurayra mbir mi da koo jaaxal mu ne ahumaa xaalataa abu mu ne ñoom ñaar est-ce que ñoom ñaar yaay euh, Aïsha ak ñoo la wax loolu ñoo la wax lii nga ma wax. qaala naam Abu Bakr ne non euh, Abdurrahman ne waaw. qaala huma alam voilà lii laan wax li mooy li a dëgër mooy li gën a lënka ne huwa dane alfadl boo ma waxoon lale te huwa alam alfadl moo gën a xam déedéet waaw Abu Hurayra ne ah huma yaay Ummu de a Abu Hurayra dellu ca la nga xam ne moom la doon wax li yooyu boroom xam-xam quoi c'est pas lii laa yàgg wax moom lañ ma siiwee moom laa xam léegi fu leer la ko tegoon parce que al-Fadl ibn moo ko nettali à vrai dire am na feneen foo xam ne dane Usaama ñoom ñaar la mooy Usaama ibn Zayd ak al-Fadl ibn Abbas ñoom ñoo nettali Sayyidina Abu Hurayra ne yonent bay saa lii la wax te yonent bay saa effectivement da ko doon wax kene képp koo xam ne mais loolu moo c'était avant loolu avant la woon gisoon nañ fii ci buntu bi ci ci téere bi ci wàllu koor yi nii kene njaalbeen bi képp koo xam ne da ngaa wooroon boo dog jotee fu doon jotee man ngaa lekk man ngaa naan man ngaa sëy mais boo xasee nelaw c'est fini boo xasee nelaw même boo yeewaatee ci guddi gi fajar jotagul yow amoo droit defaat yooyu ba ni ko borom bi di teggee jamono jooju nag la yonent may saa saam doon wax lii ni képp koo xam ne dafa am janaaba ah, mu nelaw bu ko fajar dabee fekk sanguwul kooku du woon loolu la woon al fadlu ak Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anil jami' ñoom loolu lañ déggoon ci yonent saasaam daal di koy wax Abu Hurayra Abu Hurayra nag léegi moom da ko doon ubbee moo tax fu mu demoon saa buñ ko laajoon danaan eh, képp koo xam ne daal yow ba nga yeewu janaaba dalaa amoon janaaba sanguwoo ba fajar xar yow moom de toute façon doo woor waaw <laughs> moo tax am na ci boo xam ne dafa waat ne man waxuma ko de walakin Muhammadun Abul Qasim sallallahu alayhi ko wax man waxuma ko loolu ma waxuma ko de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko wax sauf que da Abu Hurayra du lu mu jëlee ci yonent bay saa saam direct ci al-Fadl ibn Abbas la ko jëlee ak ak Usaama moo tax am na ci yenn riwaaya da ne walakin haddathani fulaan wa fulaan ar mu jëlee ci yonent bay saa salaam voilà <laughs> léegi <laughs> Seydina Abu Hurayra ne. ah léegi kon euh, euh, euh, ci riwaay imaam muslim bi mu ne ah ñoom ñaar mu ne mu ne Abdurrahman ibn al-Harith radiyallahu anhu mais ñoom ñaar ah, yaa Ummu Salama yaa Aisha yaa Ummu Salama ñoo wax lii mu ne waaw mu ne ah ñoom ñaar ñoo gën a xam léegi Seydina Abu Hurayra dellu nag thumma radda Abu Hurayra ma kaana yaqulu fi dhalika ila al-Fadl ibn Abbas léegi Seydina Abu Hurayra delloo lam doon wax ne ah loolu de al-Fadl ibn Abbas moo ma ko waxoon waaw fa qaala Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra sami'tu dhalika min al-Fadl walam asma'hu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne loolu ma doon ubbee te ñu wax ko fi waxati ko fi waxati ko fi al-Fadl laa ko déggee moo ma ko wax waaye man Abu Hurayra déggewu ma ko sama nopp déggul yonent bi saa saa wax lool waaw léegi ginnaaw gi qaala fa raja Abu Hurayra amma kaana yaqulu fii daal seen Abu Hurayra dellu te la nga xam ne moom la doon wax mooy ubbeetul loolu ku ko laajati dooru la wax ah bu la janaaba fekkee boo amee janaaba fajar xarte julleegoo doo woor loolu mu bàyyi koo waxati waaw <laughs> waaw léegi qultu li abdul malik léegi kenn ci riwaat yi ne qultu man damaa wax li abdul malik mooy ibnu juray ji mooy abdul malik bokk ibnu abi euh, ibnu juray ji ci boppam nee na ma wax abdul malik bi nga xam ne mooy doomu xam nga xam nga ibnu juray ji abdul malik la tudd <laughs> Abdul Malik ibn mu jëlee ko ci koo xam ne tamit Abdul Malik la tudd voilà nee na man nag ma laaj Abdul Malik quoi ne ko waaw muy Abdul Malik di doomu Abu Bakr Abu Bakr di doomu euh, al-Harith euh, di Abdurrahman Abdurrahman doomu Hisham ko jëlee ci baayam di Abu Bakr Abu Bakr àndoon ak baayam di Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham radiyallahu anil jami' nag ibn Suwa ne man ma ne Abdul waaw <laughs> ma ne ko qultu li Abdul Malik waa sayyidatu ak sayyidatu Ummu Salama radiyallahu dañ ne yonent lool ci Ramadan la ko doon dal qaala kadhalika kaana yusbihu junuban min ghayri hulmin thumma yasum ñu ne waaw noonu la dañu nekk moom yonent saa salaam doon am janaaba ci loo xam ne jógewul ci euh, euh, gént ginnaaw gi mu wóor kon gis nga riwaay imaam Muslim bi bi nga xamante noonu la leere moo tax bon imaam euh, kii bi Malik bi nga xamante ne eh, <laughs> moom lañ eh, eh, tàmbali woon lool jaruñu ko quoi <laughs> waaw waaw waaw waaw ah. xoolal wal nañ ko jël rek waaw day yokk ñari mu ne kon Malik mu jële am Sumayyin mawla ibn Abi Bakr ibn Abdirrahman Ah, ibn al-Harith ibn Hisham annahu sami'a Aba Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham yaqulu kuntu ana wa abi Marwan ibn al-Hakam mu man ak sama baay dañoo nekkoon mooy euh, kan mooy nettal Abu Bakr man ak sama baay di Abdurrahman dañu ne woon ci Marwan ibn al-Hakam wa huwa ta fekk moom xaalam te tamit mooy fonction am jamono amirul Madina moo ne woon le gouverneur de Médine toogal fa sayyidina sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma fa dhukira lahu anna léegi ñu tuddul Marwan ne ko anna Aba Hurayra ne ko Abu Hurayra kat yaqulu ne day wax naan man asbaha junuban képp koo xam ne dafa xëy am janaaba aftara kooku daalikal yawm kooku moom de toute façon jour boobu dog na voilà mooy jarul mu nekk fi naan day woor fa qaala marwan marwan ne aqsamtu alayka ya abdarrahman la tadhabanna ila ummayil mu'minin aishata wa ummi salamata fa tas'alannahuma an dhalik léegi nag bon marwan ne yow maa ngi jël décision di waat ci yow abdarrahman nga dem ci ñaari nday jullit ñi di ay Aïsha ak sayyidatu Ummu Salama nga laaj leen ci mbir mii Abu Hurayra di wax nee na fa dhahaba mu dem Abdurrahman Abdurrahman nee na wa dhahabtu ma dem maahu ànd ak moom mooy baayam moom Abu Bakr ma ànd ak sama baay di Abdurrahman hatta na ala Aïsha fa sallama alayna kon lii mooy wane ne gis nga riwaaya yu ne daa am ko mu dajeel yónni loolu kon mooy de toute façon min wara ay xijaab la woon waaye loolu mooy daa ko mu yónni loolu mooy de toute façon bu dee loolu sax na mooy am na ko mu yónni dëgg la waaye après dafa dem leeralu bu gën a leer nee na ñu agsi léegi sayyidatu Aisha fa sallama alayna mu daal di ñuy nuyu fa sallama alayha non sama baay daal di nuyu sayyidatu Aisha thumma qaala ginnaaw gi mu ne yaa ummal mu'minin lii day wane ne moom moo wax voilà ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna kunna inda marwan de waaw radiyallahu an kii ñun de dañoo newoon ca Marwan de ibn al-Hakam mi xam di ibn al-Hakam di monsieur le gouverneur fii ci ñu nekk ñun ñëpp fa dhukira lahu ñu tuddal ko anna Abu Hurayra te gana Abu Hurayra kat radiyallahu anhu yaqulu mu ngi naan man asbaha képp ku ne koo xam ne da nga am janaaba aftara dog na dhalika al-yawm bés boobu qalat Aisha laysa kama qala Abu Hurayra ya Abdurrahman nee na sayyidatu Aisha ne <laughs> ne baay ah déet mbir mi demewul ni Abu Hurayra waxe de waaw waaw déedéet du lool de atarxabu ndax da ngay xemmem amma kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna yow Abdurrahman da ngay xemmem leneen lu wuteeg di ko jëndeeg li yonent bi alayhi salaam dawal yàlla saa sam nekkoon di def qaala Abdurrahman la wallah sama bàyyi ne ko déedéet mukk non mooy <laughs> déedéet mukk mukk mukk qaalat Aïcha sayyidatu Aïcha nag ne fa ashhadu maa ngi seede ne ala rasulillah maa ngi seede lii ci kaw dawal yàlla saa sam ne lii la doon def annahu kana moom kaana nekkoon na yusbihu doon xëy junuban am janaaba min jimaa'in ci jote ghayri ihtilaamin loo xam ne du gént summa yasuumu dhaalika al-yawm ginnaaw gi mu woor li nga xamante ne nii mooy bés boobee qaala nee na summa ginnaaw gi Abu Bakr ne xaraj naa hatta daxal naa ala ummi Salama ñu génn ci sayyidatu Aïcha daal di dem hmm? waaw ah, ndax xujuraati si rasulillah mooy zawjaati rasulillah waaw appartement wu këru yonente bi alay sa soxnaa yonente bi alay sa ñu dem Sayyidatu Aisha la njëkke waaw booy njëkke da ngay dem ci boo ëppoon gëneel ci soxnaam yi voilà moo tax sànq ba léegi bu may tudd njëkk tudd yaa Umu Salama may rectifier war sama bopp voilà parce que loolu yonente bi alay sa salaam moo ñu ko jàngal nan ah, an nanzila Sayyidatu Aisha mi moo na waxoon ne dañoo jàngal ñuy wàcc nit ñi seen wàccu waay waaw waaw kii ëpp te waxoon na kabbir kabbir waaw mooy ki gën a gë am am gëneel kabir kabir ki gën a mage la doon wax waaye fii boroom gëneel yi dee leen leen féetale kaw voilà léegi même bu dee yaay Umu Salama moo magoon radiyallahu anha léegi euh, léegi kon mu ne moo tax gis nga saxaaba euh, ta moom saxaaba la Abdurrahman <laughs> ibn al-Harith moom saxaaba la baayam di grand frère Abu Jahlin tamit euh, saxaaba la radiyallahu anhuma léegi gis nga niñ doon doxale say yaay Sayyidatu Aisha la njëkk a dem radiyallahu anha léegi nag nee nga fa xaraj naa ñu génn nag foofu nag daal di dugg nag ci summa xaraj naa xatta ñu génn ci ay euh, Aïcha euh, dem summa daxal naa la ummi salama ñu dem ni appartement sayyidatu ummu salama radiyallahu anha mi nga xam ne mooy hind bint abi umayya abi umayya nag xudayfa la tuddoon al qurashiyya euh, al maxzumiyya génn àddina ci année soixante yi rahmatullahi radiyallahu anha hmm? léegi nee na bon fa sa'alaha an dalik sama baay di Abdurrahman laaj comme li mu laaj sayyidatu Aïsha ci loolee fa qaalat mithla ma qaalat Aïsha mu wax comme li sayyidatu Aïsha wax qaala nag fa xarajnaa xatta ji'naa Marwan ñu génn nag ba ni ñuy dikkale Marwan ibn al-Hakam fa dhakara lahu Abdurrahman maa qaalataa sama baay di Abdurrahman ah nettali ko nag li nga xam ne moom la yaay Aïsha ak yaay Ummu Salama daal di wax fa qaala Marwan Marwan waxati beneen waat aqsamtu alayka ya aba Muhammad la tarkabanna dabbati fa innaha bil baabi fala tadhabanna ila abi hurayrata fa innahu bi ardihi bil aqiqi fal tuxbirannahu dhalika Marwan ne maa ngi waat yow Abu Muhammad mooy Abdurrahman kene di nga war sama dabba bee waaw voiture de monsieur le gouverneur bu doon tay lañ lay jox escorte euh, gornor de gornor laa lay jox jëlal sama dabba gi nga xam ne moos <laughs> man monsieur le gouverneur maa la koy wax de Médine jëlal sama war waay wi mu ngi ca buntu ba waat naa ne di nga dem ba ca Abu Hurayra mu nga ca suufam ba àqiq voilà fa tuxbirannahu waat naa ne bu boo demee nga daal di koy xabaar moom Abu Hurayra ci lii nga xam ne moom la ñaari yaay jullit ñi wax ah wuute na ak moom li muy wax. Farak <laughs> Farak Abdurrahman Abdurrahman daal di war. <laughs> di sama ba muy baayam war a kibtu nee man Abu Bakr ma war mooy baayam maahu ànd ak sama baay hatta atayna Aba Hurayra ba ni ñuy dikk la Abu Hurayra fa tahaddatha maahu Abdurrahman saa nee na Abdurrahman wax ak moom sama baay ab as ngir lay taayal mbir mi ñëw rek wax ko ko noonu déggoo fële ci waaye Imaam Buxaari dane bon Abu Hurayra man de dama lay tuddal mbir moo xam ne bu woon ne Marwan burul woon ne Marwan moo waat ci sama kaw konoon te kon duma la ko tuddal mooy il faut nga xam nit ki nooy lay taayale boo ñëw rek di offusquer nit ki di wax wax yoo xam ne tamit surtout xam nga ne wax jii mën na ko bañ a neex foog nga jaar daal ay style ay ay ay façon de nooy teggin la tamit ci wàllu wax léegi loolu nit ku nekk da ko war a xam nee na mu wax ak moom benn diir après su ma xaala zakara lahu dalik après nag mu door koo ñëw nag ci sujet bi ko tax a ñëw tuddal ko li yaay Aïcha ak Umm Salama wax fa qaala lahu Abu Hurayra ila Abu Hurayra laa ilma lii bi daalika innamaa axbaranihi muxbir Seydina Abu Hurayra man aw ma ci xam-xam lu mu la ne aw aw ma ci xam-xam mooy amu ci xam-xam bu jógee ci al-Fadl si waaye da laa bëgg wax moom du moo ko dégg directement ci Yonent bi saa saam comme ni mu wax ci riwaayu Imaam Muslim bi waaye innamaa dëgg-dëgg axbaranihi ki ma xabaare woon li ma doon wax naan ku juna ku janaaba fekk am janaaba sanguwoo ba fajar xar yow moom doo woor mooy boo wooree du baax. loolu aji nettali moo ma ko wax mooy al-Fadl ibn lay wax ci yeneen riwaaye yi nee na imaamu Muslim kii imaam uh, Seydina Usaama ibn Zaydin al-Hibb ibn al-Hibb radiyallahu anil kon lii dañ kiy gis kii recoupé def nañ recoupé bu affaire bi ko Abdullah yaakaar naa ne affaire bi léegi leer na <laughs> kene eh, Eh, day wane ne kon lii la te eh, kii eh, am na yeneen yoon yoo xam ne sayyidatu Aisha ci boppam bi Marwaan ne Abdurrahman demal nga laaj ko idhab ila ummi salama fasalha demal ci yaay ummu salama nga laaj ko yaa umu salama dane kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusbihu junuban minni fa yasuumu wa ya'muruna bis-siyaam mu ne yonent bay saasaam da doon xëy am janaaba boo xam ne ci man la tukke mooy man la doon sëyal ginnaaw gi fajar jot mu woor digal ma man ma woor kon loolu premier lii day wane ne loolu du jagleeb yonent bi alayhi salaam comme ni ko ñenn ñu doon jàppe voilà moo tax parce que <laughs> loolu dina ci ñëw parce que ñenn ñi dañ naan bon lii loolu loolu le fait que euh, nelaw euh, am janaaba nelaw sanguwoo ba fajar kii la loolu day dog comme waxu Abu Hurayra bi mu doon wax kooku day dog waaye kanta li sayyidatu Aisha ya Ummu Salama wax loolu daa nekk loo xam ne jagleel yonent bi alayhi salaam la loolu dëgërul waaw loolu bokk na ci wax yi yoo xam ne dinañ ci ñëw léegi loolu dara la dëgërul hadith sayyidatu Ummu Salama bi da koy wane te loolu al imaamu eh, eh, an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi moo indi bi waaw kon mu ne loolu te daa leer nañ léegi eh, bala ñu dugg ci masala yi exactement kon affaire bi daanaka gis nga kon wax yi am mooy Seydina Abu Hurayra da doon ubbee di wax loo xam ne nag ci mooy déggawu comme ni wax ci riwaa Imaam Muslim bi déggawu ma ko ci yonent bi de sallallahu alayhi de waaye al-Fadl ibn moo ma nettali de waaw <laughs> waaw kene yonent waay saa saa moo moo wax loolu waaw moo la yenn riwaay mu ne non man loolu Abu Hurayra du man maa ko de du maa wax loolu Abul Qaasim yi Muhammad sallallahu alayhi moo ko doon wax sallallahu alayhi wasallam man du man naa ah. <laughs> léegi euh, kon mooy moom da doon wax ne képp koo xam ne da ngaa am kon janaaba boo sanguwul ba fajar gi xar fekk la nga am janaaba yow doo woor parce que loolu mu ngi ko jëlee woon ci ak fadl ak al Seydina Usaama radiyallahu anhuma loolu moo doon mos a wax loolu la doon wax ba ni ko lii nii xabaar bi di dikkale xadiis yi mu daal di dellu ci wax jooj bàyyi ko voilà. xam nekkoon mooy mbiru yonente way saa saam ñoo gën a xam yooyu te alfadl la dekkul alfadl li ñu waxoon du noonu de non ñoom li ñu waxoon noonu la sauf que loolu dafa weesu waaw xam nga lu mel noonu moo daloon moom lañ la doon nettali fan yi de eh, bi ñaan Seydina Abu kii Abu eh, eh, Abu Hanifa rahimahullah bi mu naan de toute façon al Amash masula woor <laughs> masula sangu janaaba <laughs> te masula woor <laughs> <laughs> yaa ngi fàttale ko lool <laughs> bi mu duggee ci al amash di waaw al amash na mu naan ko ah ya aba muhammad yow <laughs> abu muhammad ndax ñoom ñaar nga dund kuufa budul woon ne de euh, sama ñëw ci yow day diis ci yow kononte kon dinaa bari lu may ñëw ci yow amash ne fekk al amash dafa feebaroon quoi bon ama boo feebaree it man nekk humeur bi du xaw a kii quoi léegi mu ne ko lan way yow boo toogee sa kër sax nag may diisal nga lan Seyna Abu Seyna Abu Hanifa rahimahullah al imam ngiiru ak booy seefu yi mu daal di di dem ànd <laughs> taalibi eh, eh, <laughs> bi taalibi ak imam Abu eh, Hanifa taalibi bi ko nettali mu ne ko imam Abu Hanifa lu mu jublu ci loolu que ah, sangu janaaba te masula woor mu ne non parce que bu dee janaaba moom da doon gis ne al min al-ma' innama min al te loolu xadis la woon yonente bi saa saam ci boppam moo ne woon innamal maa'u minal maa' mooy ndox miy waral sangu euh, set li koy waral mooy yow nga sëy ba sa ba ba génn ndox ba nga éjaculer ba ba ba ndox génn ba mën yu génn bu loolu amul loolu même bu dee pëy dugg na ci biir pëy loolu jar warul sangu loolu amoon na yonent saa salaam ko wax mais sauf que am na saxaaba yu bari ñoom yëguñ ne loolu yonent saa salaam na ko. atte boobu da ko yëkkati. parce que moo tax ab moo moom laa doon wax ne Seydina Omar bi xalifa saxaaba yi toog benn mbooloo ñuy waxtaan ñii ne lii la sangu set ku fi sëyeeg sa soxna pëy ci biir pëy bu dee ne da ngaa mujj tàyyeel après dara génnul ndox génnul kooku du sangu dara ñeneen ñi ne ah déedéet bañ a sangu ku nekk teg ko ci wax saa léegi Seydina Omar ne léegi baax na. ñun ñëpp a ngi nii wax seyna Abu Musa al-Ashari na ko demal ci Aisha nga laaj ko masala mu dem laaj Sayyidatu Aisha ne amirul mu'minin de moo ma yónni nee na lii ak lii Sayyidatu Aisha ne yeneen saa salaam nee na ida jalasa bayna shu'abiha al arba'a yaa ngi koy fàttale ko mu dee nit ki toog na ci wàllu ñeenti wàllu soxnaam thumma jazawaha après mooy mu dugal pëy ci pëyam dal di koy jañ loolu mooy waral na sangu moo xam euh, ndox génn na wala génnul Seydina Abu Musa radiyallahu anhu ñëw wax ko Seydina euh, Omar radiyallahu anhu wa Seydina Omar yëkkati yar bi ne ñun ñépp ko déggandoo képp ku ma déggati mu wax lu wuteeg lii yore sa dëto Aysa mujj jële ci yonent bi alayhi salaam sama yar bii laa koy méttital naa ko caw mu xam voilà mooy que loolu ay saxaaba la yoo xam ne ñoom la leen jàppoon mooy loolu nag moo daal Seydina Abu Hurayra nii tekki woon nañu doon wax innamal maa'u minal maa' loolu yonent saa sama su ko si mu ngi ci Sahih imam yonent bi alayhi salaam moo ko doon wax mais après dafa dindiw tàtte boobu mais ñe ñooñu yëguñu ko woon naka fii Abu Hurayra naka doon al-Fadl ibn Abbas Zayd ñoom yëguñu woon ne àtte boobu noonu di wax ne képp ku xasa nelaw fekk nga amoon janaaba te sangu woo yow doo woor mooy boo bés boobu jaru ngay woor parce que woor bés boobu doo am koor xamuñ ne loolu teggeeku na xamuñu ko mooy Abu Hurayra affaire bi da bi ko Abdurrahman ibn al-Harith waxee affaire bi jëli ko kaw ko ñoom ñaar ñoo la ko wax Aisha ummu Salama ñoo wax lii ñoom dañoo gën a xam après mu mujj ne ah mu delloo wax ji ne ah loolu daal Fadlu moo ma ko waxoon Ibn Abbas radiyallahu anhu al-Fadl ibn ah, ah, Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma magu Seydina Abdallah ibn Abbas moom de moo ma ko waaye nag ñii ñoo gën a xam mu mujj dellu dootul waxati loolu dootul ubbeeti loolu ku ko laajati dootul wax la la mu doon wax kon <laughs> mbir maa ngi noon léegi fii eh, eh, eh, am na benn affaire boo xam ne ba lañuy dugg ci masala yi damay bañ fàtte ko quoi. li al imaam al-Qurtubi di wax fii surtout eh, li eh, suñu yaay yi radiyallahu anhuma daal di wax ne yoneen saa salaam da doon eh, fajar da ko doon jot ci loo xamante ne nii mu am janaaba ci loo xam ne min ghayri hulumin du loo xam ne gént ko waral loolu moo la al imaam al-Qurtubi ne loolu am na ñaari njariñ day wane ne yonent bi alayhi salaam da doon sëy doon soxna ak soxnaam yi ci weeru Ramadan mooy ci guddi yi ba pare doon yéexee li nga xamante ni mooy sangu ba li nga xamante ne mooy tulu'ul fajr ba ni fajar gi xare di wane ne loolu lu mën a nekk la waaw waaw léegi mu ne loolu première njàng njàngat bi ñu fi am njariñ waaw léegi uhilla lakum laylatu siyam laylatu siyam rafas voilà loolu gisoon nañ ko fi daga lañ leen leen guddi gi euh, ngeen euh, joteeg seen soxna yeeg yooyu loolu ci euh, guddi gi weeru koor loolu kon lii day leeral mu ne asaani anna dhalika kaana min jimaa'in la min ihtilam mu ne ñaareelu njariñ mooy ne keneen yoneen sa salaam sangoom bii nag ci jote la jóge woon de sëy du loo xam ne gént la li annahu ndax yonent bay saa salaam kaana laa yaxtalimu idil ihtilaamu min ash-shaytaan wa huwa ma'suumun min mu ne parce que lu tax yonent bay saa saam doonul woon gént parce gént gisoon nañ ko moom ci boppam moo ko ar-ru'ya min Allah wal hulum min ash-shaytan voilà <laughs> waaw mu ne gént gu baax ci gisoon nañ bi ñuy gis affaire gént yi dellul foofu ci yàlla la jóge kantaa gént ay cauchemar ak yooyu tiitalaatee yi nga xamante ne yu ñàng yooyu yeneen ak yeneen loolu moom ci seytaane la jóge te loolu dafa moom dañu leen la dañ leen a ñoŋal seytaane di am ci ñoom yoon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ima le sauf ka sauf que am na ci lenn ci boroom xam-xam lii mooy li gën a dëgër lii nii imaam al bii di wax mooy li gën a dëgër mooy yonent yàlla saa saa doonu ñoon gént parce que al surtout mooy moo doonu ñoon mooy gént yooyu mooy gént di sëy comme yooyu noonu nga xam ne lool ci seytaane la jóge al xulum yooyu doon doonu lenoon dal parce que maasuum lañu borom bi maasuumuun la borom bi moo leen ñoŋal seytaane da am ci ñoom benn wàll amul ci ñoom benn wàll du tout waaw moo tax lépp lu ñu def ilaahi la kojuk borom bi la tabaaraka wa léegi nag am na leen ci borom xam-xam yi ñu ne non non si da doon gént kay parce que bu dul woon ne loolu da koy dal kononte kon ñoom ñaar bi préciser ne loolu euh, que ne li ko waraloon mu doon sangu nekkul woon ci ixtilaaf loolu du am njariñ waaye loolu dëgëru ah. <laughs> waaw waaw waaw ñooñ dañ lay loo yow loolu euh, waaye xadiis yi la wax sànk day gën a leeral lool que ne mooy gént di sëy loolu seytaane la jóge waaw loolu la la ñeel imaamul Qurtubi doon wax waaw léegi am nag ñu ne non non non c'est que ihtilam gi lim ci wax mooy euh, euh, mooy ci loo xamante ne inzal la mooy loo xam ne éjaculation loolu ndax mën naa am ci ko nit mën na éjaculer te nelawul man na éjaculer nelaw loolu waxuñu woon nelaw bi mais loolu li gën a dëgër mooy imaam al-Qurtubi wax yonent yi te dul ñoom kese ah, ah, ah, ñoom loolu doon la loon dal wallahu taala alam léegi léegi nag ñu ñëw nag ci masala bi kon lu kaaleem ak suñu bunt bi ginaaw taxrib bi yaa nag gis nga ni mu guddee alhamdu wal minna mooy suñu bunt bii di xamal ne bo yi yenn ci mas masala yi yenn masa ba fi baabun fii masaa-il la mooy masalaam ki nga xam ne dafa sëy wala dafa gént yow bu dee ki sëy ki sëy moom am dan la moo ko def sëy soxnaam waaye sanguwul lu dul après bi nga xam ne ci la fajar bi jot loolu lan ngay bu dee kooku moo man loolu te amul benn conséquence du yàq dara ci kooram kon kay ki ki nga xam ne daa daa daa daa daa daa gént doon sëy après mu yeewu gis subayam tooy man yu génn na fekk nag fajar gi weesu na kooku kon ala baa bi aw laa kooku mu continuer kooram kooku kenn du na ko é waaye am na ay wute ah yëpp ay wute la <laughs> voilà yoo xam ne Seydina Abu Hurayra yii deful benn différence waaw moom moom moom moom moom bu manu yu génnee moo xam da nga doon sëy wala da ngaa gént mais sa ngoo ba fajar jot loolu moom day toj sa koor tegal na nee nag mu ngi kon nag loolu la ko waata lu mel nii ñu wax nii loolu la al imaam ibn daqiq al iid rahmatullahi alayhi daal di wax léegi nag ñu ñëw nag ci masala yi nañ ñëw ci masala bi nga xamante ne e, mooy bu rëy bi te loolu bo e, mooy waa léegi ndax fii imaam dane dafay indi xadiis yi ngir wane yenn masala yoo xam ne day laaj ak or ko day lëkkaloo koor parce loolu day dal nit non seulement man nga nekk koo xamante ne nii da ngaa sëy ci guddi gi waaye nga taayal ne naa tëdd naa nelaw après bon il est deux heures du matin fajar gi c'est six heures léegi man balaa six heures dinaa def sama réveil à cinq heures et demie wala yooyu bu ko defee ma jóg sangu après daal di xëdd daal di nangam far nga def ko daal di départ waa léegi boo xëyee <laughs> hein waaye yow mais boo xëyee nag léegi yow fekk ne fajar gi jot na nag léegi nooy def. léegi nan ngay def nan ngaa def loolu nag mooy wax ji voilà loolu mooy masala bi waa jamaahirul ulama dañ ne loolu kooku day continuer wooram daraa ko ci fekkul waaw loolu dara dra dra dra dra dra dra dra waaw fekk ko ci waaw Seyna Abu Hurayra beneen wax bi mooy parce que ñoom seen dalil leer na mooy xadiis yi nga xam ne ñoom la ñoom Sayyidatu Aisha wax léegi kon ñoom gis nga seeni dalil leer na mooy xadiis yi ñu nekk yaay Ummu Salama sayyidatu Aïsha ku ci nekk ne yonent bay saa saam da doon xëy fajar da doon xëy fekk mu amoon janaaba boo xam ne ci sëy la jóge ba pare mu daal di sangu daal di woor yéen lii dafa leer.